بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار النبوية rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi noo ngi leen di nuyu bu di sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci eh, dellusiwaat gi ñu dellusiwaat ci azkaar yi tey ñuy li ñuy tuddee xunuutul witri baatub al xunuut ay eh, maanaa yu bëri la am na ci ay maani mooy dawaamu paa ci topp yàlla goo xam ne dañ caa sax bokk na ci ay maaniim alxushu muy ak toroxlu bokk na ci ay maaniim assukuut muy ak noppi wa qumu lillahi qaanitiin waaye jublu ci mu al qunuutu fil witri mooy ñaan yoo xam ne nit ki ginnaaw witr la koy la koy ñaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko ali su ko ci rakka bu mujj bi ci rukkoo mooy rakka bi nga xam ne moom lay wiitare ginnaaw boo xamee ne rukkoo na ba siggi wax zikru bi nga xam ne moom la ñu yoonal foofu muy rabbana wa lakal hamdu mu daal di jàng ñaan gi allahuma ahdini fi man hadayt wa aafini fi man aafayt wa tawallani fi man tawallayt وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعاليت xadis boobu asxaabu sunan al arbaa génne nañ ko niki noonu itam imam ahmad noonu ni ki noonu al imam xaakim wal bayhaqi euh, boo xoolee ci saxiixu Tirmidi da nga ko fa fekk ak saxiixu ibnu maaja euh, li mu làmboo mooy lan allahumma yow sunu boroom ihdini yàlla nag ma gindi fi man hadayt boole ma ci ñi nga xam ne da leen a gindi ñi nga xam ne leen a gindi maa ngi lay ñaan nga gindi ma boole ma ca ñoom tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ay yonent lañ yàlla saxalaal nañ leen saxalal na leen ak gindeen ulaika alladina hada allah waafi nii waaye yàlla nag ma jàmmal itam fii man boole ma ci ñi nga xam ne en fait da nga leen may jàmm ñi nga xam ne ñu ngi dund jàmm maa ngi ñaan nga jàmmal ma boole ma ca ñooñee ndax ku ne xam na ne jàmm koko ko sun borom subhanahu may ci ngay mën a taxawoo jaamu yàlla yi ci ngay mën a euh, dox ngir lu jëm ci yow ci dund ak lu jëm ci sa njaboot ci dund ndax ko amul jàmm du man loolu kon yàlla nag ma jàmmal boole ma ci ñi nga jàmmal wata walla nii yàlla nag ma méngoo fii man tawallayta boole ma ci ñi nga xam ne da nga leen a méngoo ñi nga xam ne da leen a méngoo te mooy ñu baax ñi suñ borom nee na wa huwa yatawalla saalihin maa ngi ñaan nga méngoo ma boole ma ci ñi nga xam ne leen a méngoo mooy as-saalihoon yooyu wa baarik li yàlla nag ma barkeelal fii ma aatayta ci nga xam ne moom nga ma jox li nga xam ne danga ma koo jox ci ay doom jox nga ma ko ci wàllu jox nga ma ko ci am xel lépp loo xam ne jox nga ma ko daal yàlla na ma ci defal barke waaye waqi nii yàlla na nga ma fegal charra ma adayt loo xam ne da nga koo atte borom bi subhanahu euh, li tudd qada muy ab atteem la xam ne euh, dëppowul ak bakkan doomu aadama moo xam alalam bi muy ñàkk la moo xam ay njabootam bi muy ñàkk la loolee nga xam ne mooy ay la nga àtte yàlla ma ko fegal ndax kat fa innaka taqdi wala yuqda alayk yow yaay àtte kenn du àtte ci kenn ku mën a génn ab àtte mu contre borom bi subhanahu wa taala naka lay mbir tey mbir mooy laa yadillu du yëg zullu mukk du torox mukk man koo xam ne waalayta danga danga yaa ko méngoo koo xam ne yaa ko méngoo kooku du torox mukk ci àddina waaye wala yaizu du tedd mukk man koo xam ne taadayta danga koo noonu koo xam ne si danga koo noonu kooku mënatut a tedd ñi nga xamee ne koo méngoo mënut a torox waaw yàlla ku méngoo say mbir doo mën a torox waaye képp ku yàlla noonu itam mënatoo tedd tabaarak te barkeel nga wat rabbana yow suñ borom wa taala yi te kawe nga ñaan ko am am solo la goo xam ne su nit ki euh, wiitaree muy rakka bi muy mujj julli euh, ci bis bi rakka mujj julli bëgg nañ su jugee ci rukoo bi ba ne rabbana wa lakal hamdu mu jàng ñaan gi wala itam mu jàng ñaan gi allahuma iyaaka nacbudu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nascaa wa naxfid narju raxmataka wa naxsha cadaabaka inna cadaabaka bilkaafiriina mulxaq allahuma inna nastaciinuka wa nastagfiruka wa nusni calayka alxayr wala nakfuruk wa numinu bika wa naxdacu lak wa naxlacu man yakfuruk kooku itam al imaam euh, al bayhaqi génne na ko fi sunanil kubra wéral isnaad bi cheikh al albani itam ci irwaul galil eh, wax na ne isnaad bi isnaad la boo xam ne saxiix la ndax mawquuf la ala omar allahuma yow sunu borom iyaaka yow dong nacbudu la nuy jaamu walaka nu solli yow dong la nuy julli itam wa nasjudu te yow dong la nuy sujjóotal wa ilayka ci yow dong nasaa la nuy dox jëm wa naxfidu waaye yow dong eh, la nu fàndaañu jëm narju noo ngi yaakaar rahmataka sa yërmaane wa naxsha te noo ngi ragal azaabaka sa mbugal inna azaabaka sa mbugal day mun xaqun lu ñu yéegal la bil kaafirina ci ñi nga xam ne way wedd lañu allahuma yow sunu borom inna nastainuka noo ngi lay dimbali ko wa nastaxfiruka ak di la jégglu wa nusni alayka di la tagg wa nusni alayka alxayr di tagg ak a bakk ak di sana alayk alxayr maanaam yiw yi nga xam ne danga ko yor noo ngi la ci tagg ndax yiw yi ci sa loxo la nekk bi yadikal xayr wala nakfuruka dun la weddi wa numinu bika dañu lay gëm wa naxdau di toroxlu laka ñeel la wa naxlau di futteeku ci man yakfuruka ku ku la weddi ku nekk mu futteeku ci moom set wicc ci moom loolu kon mooy ñaan gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan ñaan euh, ci bu yëkkati ko ci rakka bu mujj bi ci li ñuy wax witr muy xunuutu witri amma ñaan gi nga xam ne nag moom lañ ci waaj a teg nga xam ne moo koy tëj incha allahu taala moom bu sëlmalee ci witr bi li muy njëkk def mooy subhaanal malikil quddus lay wax ñetti yoon ñetteel ba nag mbéral ko lool yëkkati ci kàddu ko lool ñoddi ko lool daal ne lan rabbil subhaanal malikil quddus rabbil malaikati war subhaanal malikil quddus subhaanal malikil quddus subhaanal malikil quddus ñetteelu yoon bi ñetteelu yoon bi ci lay bérale wa thalithatu yajharu biha wa yamuddu biha sawtahu subhana almalik alquddus daa cee yegg rabbil almalik tudd naa malik muy buur boobu nga xam ne alquddus ku set la ku la ju mucc ci ayib la rabbil malaikati nga xam ne mooy boroom malaaka yépp wa ruuxi te mooy ki nga xam ne mooy boroom ruux ak ruux boobu mooy jibril dañ ko génn ci malaaka yi ngir tashrif wa illaa duggoon na ci almalaika loolu boroom bi subhanahu wa taala sax daf koy jëfandikoo man kaana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril ne man kaana aduwa lillahi wa malaikatihi jibril duggoon na waaye daf ko génnewaat tanazzalu almalaikatu wa ruux noonu ne almalaykatu jibril duggoon na ci biir waaye eh, dañ ko tax si saat génnewaat ko ndax darajaam ju kawe asalullah subhanahu wa taala an yuwaffiqana wa yanfaana lima fihi alxayr wa saada